ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati commencé woon nañ njànget yi nga xam ne moom lañuy jële ci lettre yi aleyhi salaatu wassalaam yónne woon ilal muluki wal umara Ah, yim doon yónni buuri jamono joo jël ak njiit yi commencé woon nañu ko ba gisoon ci yenn ci njàngat yooyu ñu waroon ko continuer tey incha allahu mu bokk ci njàngat yooyu ba léegi li nga xam ne muy li mira def mira yaa ngi fàttale ko mi nga xam ne moo nekkoon xaajibu alxaaris ibn abi shimr al-Ghassani moo ne woon son chambellan nekkoon bëkk néegam bi mu gisee dëgg ji déglu li ko seydina Shujaa ibn Wahb wala ibn Abi Wahb radiyallahu anhu daal di wax ba mu tax toogee foofu la di xaar son chef di alxaaris ibn abi shimr moom ba mu déggee muy wax ci aleyhi salaatu wassalaam la gëm xam ne lii mooy dëgg moom la gis ci linjiil mu daldi gëm sans attendre l'autorisation de son chef alxaaris ibn abi chimr waaye de son plus grand chef Héracle qaysar azim ar ñu gis ne xaarul kenn jox ko ci ndigal déedéet ci saasa dugg ci lislaam ba seydina al Shujaa di ñibbi mu jox ko alal jox koy kado ne mu jottalil ko nuyoom alayhi salaatu wassalaam te yëgal ko ne moom Miraam mii nekk fii ci Ghassan di le chambellan de du du roi man gëm naa ki nga xam ne gëm naa la gëm naa ko moom alayhi salaatu wassalaam loolu lu ñu fay jànge mooy ne nit ki dafa am yoo xam ne kenn du ci xaar ndigal ndigal li buur yàllaa ko joxe bu yàgg waaw amul kii mooy sama kilifa bala ma doxal sunna il faut moom ma xool lu mu ci xalaat déedéet ah non yàlla tere nag mu nekk loo xam ne farata la nga naan damay xaar dégg lan la ci sëriñ ba wax wala déedéet loolu amul dem jàkka kenn du ci xaar ndigalub sëriñ waaw heure julli jot na. ndax dañuy julli loolu du ndigalul sëriñ dafa dépasser ndigalu sëriñ te ndigalu sëriñ dëgg-dëgg man la doon lu dul ndigalu borom bi subhaanahu wa taala ndax relais rek lay doon ab haut la rek boo xam ne ndigali borom bi daa war a jaar ci moom mu koy jottali ñi nga xam ne ñooy taalibe yi waaye jamais mu war a nekk koo xam ne moom mooy nekku di di jouer obstruction di di di nekk obstacle ci ndigalu borom bi subhaanahu wa lool kenn du ci laaj ndigal bu sunna leeree jeex na waaw jeex na mooy ne sunna tukki xam-xam jóge na fa mu war a jóge muy alayhi wassalaam waaw mooy ne jóge na fa mu war a jóge kon nag appliquer moo des moo tax li ñenn ñi di def xam nga li ma lay wax nii fi ma lay wax côté sunna bi ma lay wax mooy côté bi nga xam ne mooy nekk opposé ak lu waajib ak waajib loolu rek mooy sunna ni mu amee solo bu xasee feeñ leer ci yow amatul xaar ndigal ndax kii ki ñu la royloo moom leer na la lii moo tukkee fa moom buur yàlla wax nañu bu yàgg laqad kaan lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kaana yarju llaha wal yawmal aaxir wa dakara allaha kasiira kon mooy ne nekk na ci yonent bii pour yéen royukaay bu rafet a rafet pour képp koo xam ne xam nga que gëm nga yàlla te am nga certitude que ne boo deewee di ko fekk moom yawmal qiyaam moo lay régler am certitude ci digalu yàlla yi am certitude ci li nga xam ne moom la ne noonu lay deme te noonu la mbir yi deme kon nag kiñ la royloo moom bu xasee jeex ndax sëriñ bi dafay nekk ngir leeralal la kooku wan la kooku xamal la kooku jokkale la ci kooku moom alayhi salaatu wassalaam yow nag boo ko xamee mu leer jarul laaj digal loolu mooy ci côté sunna mais rawatinam nag bu dee ne yàlla tere affaire bi nekk lu loo farata moo tax erreur yi nga xam da koy gis di ko dégg ci ñun wolof ñun sénégalais yi weeru koor day waaj a dugg ñu nekk di séentu weer wi waa ji moom weer wi feeñ mais mu ne day xaar Touba wala day xaar Tiwaawoon moom mu nekk Dakar amaana sax bokk na ci ñi gis weer wi yàlla mais ndax dangay woor suba ah man ndigal laay xaar yaa subhaanallah kooku xamul luy ndigal dangay nekk Europe Italie Suède Norvège France Canada weer yu feeñ foofale nga naan man ndigal laay xaar Sénégal yàlla la yàlla képp kenn koo xam ne dégg nga muy wax loolu xamal ne kooku bu dee ko xam la mooy toog na ci xam-xamam di jëfe bakkanu bànneex bànneexu bakkanam te nag yonent bi aleyhi salaam suñu boroom da ko waxoon bu topp koo xam ne bakkanu bakk bànneexu bakkanam lay topp waaw ndax boo toppee koo xam ne nit ki bu toppee koo xam ne bak ne ba bànneexu bakkanam lay topp fa tarda da ngay toroxa ah oui wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu fa tarda loolu la alxuraan wax ah waaw boo koy topp waajooju nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala dafa dafa dummóoyu dafa def xolam dummóoyu di ko du ko tudd làmmiñam dummóoyu di ko tudd mu sàggane ko ba ay tudd yàlla ko tudd tudd làmmiñ kese tudd xol tudd làmmiñ mais nan nga koy tudde ci ndigalam yi fu mu ñëwee nga xam ne lii la digle nga def ko anta min az-zakirin fàttaleku yàlla moo tax ngay mën a def loolu di ko teewlu foo nekk di am muraqaba mu ne waaju mel noonu nga xam ne nag yooyu yépp dama ko dindi ci moom duma fàttaleku duma tudd lu dul lu néew wattabaa hawaahu ndax koo gis mu mel noonu mooy la leen la mooy bànneexu bakkanam képp lay topp léegi laa maxaala kooku benn manu ci dara ku fi bàyyi li yonent bi alayhi salaatu salaam yaxal tëral ko xamal ne kooku man ngaa wat ne da à part loolu moom bànneexu ay bànneexu bakkana fi ne iblis ak yëfi àddina mu ne ku mel noonu nag boo ko topp ndax boo ko toppee fatardaa da ngay torox dangay ngay alku mooy ku xam di doxale noonu exemple laa joxe ci weer wi ndax loolu lu ñu xam la mu feeñ nga ne man wooraguma duma suba sama woor suspendre naa ko ci ndigalu sëñ bi ndax gis naan gisul te leer na ne yow sëriñ ba ba ngay xaar du mooy taxaw di séentu weer dañ ko koy yëgal yow nga ne ci jàkk walla ñoo xam ne leer nga ne fii dut amu ci ñii nii ñu wóor lañ gis nañu ko ñu wax la ko du du du ne da ngay en cause li ñu wax déedéet même bi ñu ko gisee yow sikki sàkkawoo ne weer waa ngi waaye dama ne ah foog ma déglu tiw Tuuba wala foog ma déglu Tiwaawan wala foog ma déglu Njaasaan kooku bu dee ko xam la mooy xamal ne day topp bànneexu ba kanam te suñu boroom waxoon na alayhi salaam à travers loolu waxaale ko ñun ñépp ñu bañ a topp koo xam ne day topp bànneexu bakkanam ndax dañuy alak ndax dañuy alak te képp ku fi bàyyi sunna di topp leneen xamal ne bànneexu bakkanam la topp boo ko toppee dalay alak fam lay teere ji mooy fi bi'ril halak ci teeni alkande la la yóbbu moo tax loolu soit muy ko xamul koo xam ne noonu la mel wala muy waa ji moo xamul daa voilà deux yooyoo am mooy ku xam di def di tay taylu parce que moom ak fanatique am fanatisme yóbbu na ko ci non non wala nii léeg-léeg sax nit ki mën na koo def par inconscient ndax noon ndax ndax ni mel la ndax ñun léegi façon bi ñuy yare la bu ma nee ñun nag mooy <laughs> jiitu nañu ñun tuuti au lieu ñuy wan nit ñi bu ñu leen di jàngal diine moo tax bi gën njàng njàng ay fiq yi ak yooyu bi gën mooy bi nga xam ne xadiis yonent bi alayhi salaam ngay teg di ci départ di jàng fiq loolu moo gën fopp moo gën téere yi nga xam ne yu baax lañ ne mais fii ci gën lañ nekk lu luñ ne daa gën mooy leneen li baax na tamit mais nag jullit da ngay tendre tout le temps ci li gën te ñàkk a ci li gën lool mooy di ko jaar ci ci naan xadiisu yonent bi alayhi salaatu salaam direct comme li ay bulughul maram yi di def ñoom imaam al ñoom imaam ibn euh, al-Jadd ibn Taymiyya muy maamu imaam ibn Taymiyya bu siiw bi al-Jadd ibn Taymiyya al-Hanbali comme li mu def moom ci euh, kii di di muntaqal axbaar bi nga xam ne moom la imaam ash-Shawkaani rahmatullah alayhi daal di daal di daal di sharaa ci naylul awtaar min asraari muntaqal axbaar yi boobu façon yooyu ak umdatul ahkaam bu imaam al-Maqdisi rahmatullah alayhi yu mel noonu loolu moo gën jànge ci loolu fiqh jóge foofu ci xadiis yi di déparé moo gën ñu naan la rek lii dagan na lii xaraam na lii kii na diw nee na mais luñ la man di limal diw nee na bokkul ak ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na loolu moom xaaju ñoo bokk non xaaju ñoo bokk loolu moom yaakaar naa ne ñaari nit taxawuñ sax di ci jéem a ubbi discussion wala di ko xalaat ñun nag ñàkk a tàmm loolu nga xam ne mooy ay barrière la ñuy ndax lépp luñ lay tegal yoo xam ne du la mën a directement ci yonent mi alayhi ay barrière la léegi léegi yow barrière yooyu boo ci tàmmee moyu mooy dañ lay mujj day ndax dañ lay dañ lay dañ lay dañ lay muur sang bi alayhi salaatu wassalaam te duñ la jariñ dara de ce après yow di ngay def mooy lu ñëw au lieu bu leeree mu leer lii ci yonent bi aleyhi salaatu salaam la tukkee mais gisoo sa sëriñ di ko wax wala waxawu ko nga commencé di ci mettre en cause quoi di ci mettre ay pointillés naan moo loolu war nañ ko seetaat parce que yow fi ngay xaar làmmiñ wa ngay xaar mu jaar nga ko dégg la jaaragut wala yow moom nga déggagut ni nag bu melee noonu na xam ne kooku yàlla taxul muy def te buur yàlla dana woon wa maa umiru illaa liya'budullaha muxlisiina lahu diina xunafaa nit ñi digalu leen dugaluñ leen illaa li ya'budullaha ñu jaamu buur yàlla buur yàlla lañu wax ne muxlisiina sellal ko ni ñu koy jaamoo suñu acte yépp buur yàlla képp tax booy jëf la sëy naa kii doon wax Sufyaan raxmatullahi alayhi yow in istata'ta an la tuharrika ra'saka illa bi sunna faf'al gis nga boo manee ba même boo yëngal sa bopp sax buñ la gisee nga yëngal sa bopp ñu ne la yow lu tax nga yëngal sa bopp nga ne ndax xadiis eh, sàngam yonent mi alayhi salaatu salaam ci jamono yu mel nii dafa yëngaloon boppam sax defal allahu akbar nga xam ne loo teg buñ la nee lu tax nga def ko am nga ci royukaay am nga ci xadiis am nga ci delluwaay ba ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne boo manee yëngal bopp xam nga yëngal roog yëngal bopp loolu euh, fi'l jibil la mooy jëf boo xam ne c'est naturel nit ki ni muy dox mu ne même yooyu sax bul xeeb boo ci manee xam ne sunna ni mu demee nga koy fexe di def loolu noonu defal bu dee kooku ci yooyu la salaf yi loolu lañ doon wax de loolu lañ doon wax de loolu lañ doon wax loolu lañ doon dunde waaw li leen ginoon a neex du ami milliardaire du nekk euh, génn promotion promotion bi yaa ci jël péede ci wàllu àddina yi du looloo leen doon neex de li leen gënoon a neex nekkul am am am góor bu dee jigéen la am am góor gi dàq ci dëkk bi de wala góor nga am nga am soxna si dàq ci dëkk bi de non loolu nekk lu leen gën a neex de yëfi àddina yooyu yooyu yooyu yooyu yooyu ku ku am fulla sax yooyu du la gën a neex waxatuma laa nag boroom xam-xam yu kawe yooyu li leen ginoon a neex ci seen àddina mooy ñu ne leen ñoom ñu xam yàlla buur yàlla gis ci ñoom pas li nit ñuy wax kese buur yàlla gis ci ñoom que ne ñoom niru nañu ak yonent bi salaam ci biir ak ci biti non loolu moom moo leen jaraloon lépp buñ buñ ko mënoon a jënde ñàkk li ñu mën a am yépp ngir loolu dañ koy def te loolu lañu doon xëy loolu lañ doon gont léegi la ngay xalaat koo xam ne moom <laughs> yëf yi leer mu naan dem ndax déggaguma ci ci di waxagul dafa am yoo xam ne jarul laaj ndigal nit nag mën na ci des fois mooy yi nga xam ne àggul fa ndax farata kenn du ci laaj ndigal koor jot na ndax ma woor kenn du ko poser question bu dee weer wi feeñ na fi yow léegi sab sëriñ moom woor na fam neew wooru loolu concerné wu la ndax yonent bi aleyhi salaam moo wax lu leer suumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati yow woor leen bu ngeen ko gisee mooy jeexal leen weeru koor bi bu ngeen gisee weer wi yow nga gis ko mooy ne yow xitaab bi ci yow lañ ko adressé sa sëriñ nag fam nekk bu dee gisu ko moom xitaab bi te foofu gisuñu ko moom loolu concerné wu ko bu ko neexee ba ñaw du woor sax ndax bu dee ndax xam nga loolu gisoon nañ ko bi ñuy gis masala ci wàllu koor bi kenn du woor yow mu shakki waaw ñuy sikki sàkka ndax weer wi war naa feeñ biij de séentu nañ weer wi mais weer wi war naa feeñ ak yooyu nga ne man daal damay def li gën a wóor naaw su bu ma xëyee woor loolu noon Seydina Ammar Abul Yaqzan radiyallahu anhu nee na képp ko woor bés boobu faqat asa Abal Aasimi sallallahu alayhi wa Abal Qaasim Abal Qaasimi képp koo xam ne dafa woor bésu biiw ñuy sikki sàkka mooy nga abul qaasim te xadiis mu ngi ci saxiix mooy mooy nga yonent bi di abul qaasim sallallahu alayhi wa ah kon nag nañuy bàyyi xel lool li miraa def nii noonu la déggoo li mu ay risque mooy jullit da ngay jël risque léegi ku ci sëb sëriñ nar a tàkkook yow ngir loolu nga ne ko baax na garaawul demal ma dem te dara la la dul manal mais dara la dul manal yonent mi alayhi salaam ne suumu li ru'yatihi woor leen bu ngeen gisee weer wi man ma gis weer wi même boo ko déggoon moom sëriñ ba nekk fële ca Afrique wala ma nekk Congo mu ne fële ca Sénégal ne sama taalibe yi maa ngi leen di wax suba bu kenn woor yow fii nga nekk Congo gis woor dangay woor dangay wooraa ah. léegi ndax laaj bi mooy yow ndigalu sa sëriñ moo moo moo moo war a féete kaw wala ndigalu yàlla ndigalu yonent mi alayhi salaam boo war a féete kaw ah bés boo toppee ah ko xam di ko topp ci loolu mooy yow contraire bi nga wax mooy ndigalu sama sëriñ moo féete kaw ndigalu yonent mi alayhi salaam wal iyaadu billah kon loolu la. Mira da man <laughs> dafa saf sa mu nee na man bu ma alxaaris yégee que ne tuub naa damay rey moom sacrifice am lool la yow bu dee ne sëriñ bi nee na ku woor ci sama taalibe yi suba sa kurus dagg na ne ko jëlal na dog de toute façon yow dogoo ko <laughs> mais dara la ci manul dara ta dogoon fenn bu benn dog boo xam ak ña ko topp ñoo naan ñoo naan tël dam mais yow moom sa bos mu ngi fii gën a dëgër ndax ci alxablul matin nga jàpp ci buum gu dëgër gi al urwatul wusqa ci nga ngoy kon foog ñuy bàyyi xel loolu mooy ne bu bu bu sunna leeree moom te lool la boroom xam-xam yi doon wax ñoom imaamu abu xanifa imaam malik imaam shafii ñoom imaam ahmad ak ñeneen ak ñeneen ku ci nekk am nga wax ju mel noonu doo wax bu sama wax wuuteeg waxu yonent bi alayhi salaatu jël leen sama wax ngeen sànni ko ci ci ci mur bi ah ida saxa alxaditu fa huwa madhabi li imam ah, ah, bu njëkk bi imam Abu Xanifa da ko doon wax bii nii imam shafii da ko doon wax xaditu daal bu wéree xam leen ne man Ash-Shafi'i loolu laa far jàpp même bu doon amoon naa beneen wax xadis bu wér bi laa àndal moom la ñépp wax même ñi nga xam ne jëlewuñ ko mootaa moo ci seen làmmiñ lool la ñu wax te lool lañuy ñuy doxal te yow <laughs> yow xaw ma nag weneen yoon moo mën a trouver wu gën yoonu imaam Abu Hanifa am fi yoon wu gën yoonu imaam Malik wala am fi yoon wu am fi yoon wu gën imaam Ahmad woon wu gën yoonam demal indi ko nga teg nga xool mais amul amul kon loolu bokk na ci li ñuy jànge ci euh, rasail yi ba léegi euh, dañ ci jàngale ne gis nga li ngay gis ci diplomatie léegi ñoo xam ne ñoom seeni se ñi ñu neexool rek la ñuy waxtaanal pays yoo xam ne ñoom loolu sax du du du du dara ñi ñu bokkal xalaat daal bokk ak ñoom vision du monde képp la ñuy waxal ñi ci des ñu boycotté leen voilà c'est des états voyous l'islam du doxale noonu l'islam du doxale noonu ndax ñi nga bokkal xel moom xalaat loolu garaaw loolu mais boo nee man je ne discute mais mes mais mes mes amis mais loolu mooy diplomatie léegi boo gisee gars yi ñu mettre au ban ñenn ñi yenn pays yi ne ñu waxtaan ak ñoom ba pare yéen yéen yéen li leen si li leen jotele ngeen ne dinañ ko résoudre saa ñu waxtaan saa ma waxtaan ak ñoom boo gisee bokk na ci li tax euh, euh, problème bu Corée du Nord bi du réglé wu instant bii manu la réglé wu parce que américain yeneen du ñu waxtaan ak ñoom direct moyen yi ñoom ñoom waxtaan direct lañ bëgg mais wax nañ dëgg mooy ne du ne man ñi ma nee xool man les États-Unis ouais on on discute qu'avec la France la Suisse les Nouvelle-Zélande non loolu loolu loolu dara yonent bi alayhi salaam ñun moo ñu jàngal ne en matière de diplomatie nit ki ñépp ngay waxal jullit bi amoo barrière amoo barrière mais Kisra lan la doon jàmm Kisra lan la doon jàmm ndax boo ma nee Qaysar nga ne non Qaysar ñoom li mu doon jaam mu mi euh, euh, bon ñoom malgré tout quand même religion monothéiste lañ amoon loolu mën nga ko wax. mooy ne ñoom religion ñoom ya ñoom xam ñoom gëm nañ ne am na yàlla boo xam ne kenn la même bu dee ne après dañ koy utal ñeneen naan Seydina Isa ak yo wala iyaazu billah ci lañ mais ñoom religion révélée la man nga ne ñooñu non c'est normal parce que religion moom religion révélée la nit ñi religion révélée la ne woon mu yónni leen lool mais Kisra lan la doon jaamu Kesrowe lan la doon jaamu mais Kesrowe lim doon jaamu mais xam nga mooy lan mais safara la doon jaamu am naar bi nga xam ne dañ doon wax naan du masa fay hein du masa fay le feu éternel loolu lañ doon jaamu ñu mais yonent bi alei satu salaam neewul noonoon man ñooñu man duma manuma waxtaan ak ñoom duma waxtaan ak ñoom duma leen bind bu may bind lettre du ma leen bind dama leen fiy teggi non parce que ñoom amul dara lu ñuy jaamu ñuy jaamu ay ay ay ci ay ay safara non dafa bind ñépp dafa bind ñépp bind ñi nga xam ne ñoom gëmoon nañu religion monothéiste yi comme c'est euh, euh, euh, waa Habasha waa Abyssinie waa Rome waa waa Constantinople kii al bazan al byzantin al al al al malikul al al al al malikul byzantin Qaysar bind ñeneen yi mooy lislaam loolu la du man ñi nga xam ne ñoom laa bokkal gisin rek laay waxtaanal même entre personnes nii bu manuñu ne ñun ñu ñu ni ñu ñi nga xam ne dañoo wuteek ñoom ni ñuy gise yépp duñu dañ leen di boycotter man xam gaay ñun ay ibaadu rahmaan lañu dañuy woote ci sunna mais waa allu turuq suufiya yi ñi nga xam ne ay daal ay daalluun lañu selon selon man en tant que waa ji ne man selon man ibaadu rahmaan walla ñun ibaadu yi ñee ñoom ci shirk lañ nekk boroom gàmmu yeeg màggal yeeg yooyu ci shirk lañ nekk ak seen sëriñ yi lañ jàpp def ko yàlla léegi man ni may def ñooñu aw maag ñoom benn discussion bu ma leen rombee du ma leen nuyu bu ñu ma nuyoo du leen fay mm. taf leen jàppe leen ay yéefér yow xamoo yow xamoo man ashraku billah kisra am waajooju yow loo waajooju loo ko man di wax en tant que ibaadu bi yow loo man di wax murit bi ne waa ji ak mushrik la ndax moom day jaamu xabru yi nga wax loolu ba doyal mais dama lay laaj lool tax nga taf ko léegi dootoo wax ak moom bu faatu woon sax fa fam fa doo bokk ci ñu koy ñaanal yàlla na yàlla yërëm ko mu àgg la foofu mais dama lay laaj yow yow mi xalaat noonu euh, kooku noonu noonu murit boobu wala tiijaan boobu wala xaadar boobu nga ne nga nga nga nga jàppe loolu moom moo gën a mën a bokkaale ci yow wala Kisra moo Kisra kan moo dàq bokkaale ci yow ah kan moo gën a mën a bokkaale doo mën a tontu lu dul Kisra te Kisra malgré loolu yonent bi alayhi salaam bind na ko bind na ko. yow nag nan nga mën a toog ndax dafa jotewul ci moom dafa sori moo tax bu newoon foofu da woo day doxal boppam comme ni mu demee ilaa kuffaar uzamaa'i qurayshin ilaa abu jahlin wa xisba wa xisbi ilaa abi lahab ilaa uh, ñeneen ak ñeneen ni mu ci ñooñu mais Kisra ah, manul woon a ne lu dul nga bind leet ndax dañoo sori mais dafa bind ñépp yonent bi aleyhi salaatu salaam bi muy nekk Makka comme niñ ko gisoon mais temps mais jamono ju ne saa xëyee gis lu yàlla moo tax ñun ñuy dund ci yenn dëkk yi koo xam ne nit koo xam ne day góorgóorlu ci ci ci diine ji di góorgóorlu ci sunna naan naa fi jóge naa gàddaay naa jóge dëkk bii ndax fii mais dama ne la yonent bi aleyhi salaatu salaam Makka kañ la commencé gis fa ay munkaraat comme l'imam Ibn al-Qayyim doon wax mais bi rahmatullah alayhi li mu nekk Makka treize ans yi mooy treizième année bi ci la door a gise loo xam ne kiiwul mu daal di gàddaay mais ba mu lool lool lool ci la dëkk ba mu fa newee lépp ay munkarat kese la doon gis lu dul noonu mais taxul benn yoon gaa yi julli ci yàlla yi lay ñëw di waxtaanal léeg-léeg mu fekk leen ci kaaba gi léeg-léeg mu ñëw fekk leen ci feneen ah comme li Seydina Nuux waxoon alayhi salaatu wassalaam rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahaara yonent ma lay sa saab loolu lépp def na ko woo na ay ñoñom guddeeg bëccëg en aparté en public fépp woo na leen te ñooñu xam na ni ñii abadatul awthan lañu ay jaamukatu yàlla ay yàlla yu foo képp lañu mais da doon dem di waxtaan ak ñun yow nag ki nga xam ne moom nee na ashhadu an laa ilaha illa allah nga xolal ko étikatu mushrik dootoo wax ak moom dootoo ko nuyu bu la nuyoo doo ko fay xam nga ne yow moomu yow moomu war ngaa seetaat sa bopp te yow yaakaar nga ne <laughs> yow xamoo ne yaa ngi yàq fa nga yaakaar ne da ngay defar ndeke da ngay yàq moo tax l'islam loolu la de loolu dañ koy jàng fii yàppaa ay mettre ay barrière nit da ngay ubbeeku yoleet pare saab loolu la ñu jàngal parce que boo yoree li nga xam ne moo gën a ci kaw suuf waroo tëju te tamit waroo nekk koo xam ne sa bopp rek nga ko yéene wala sa clan da ngay yéene ñépp dugg ci hatta George Bush même lu mu def Irak yépp mais bu dee ne yow man ngaa ñaan buur yàlla gindi ko mais lu la ko teree ñaan au lieu nga naan buur yàlla yal na ko buur yàlla mbugal bu dee ne yow yow am nga yaakaar ne bu ma ko ñaanalee de mën naa gindee ko mais lu tax doo ko ñaan mu gindee ko ah te yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon Seydina Ali wala wala in yahdiya bika Allahu rajulan waahidan xayrun laka min humurin na'am beneen bi mi ma talaat alayhi shams buur yàlla def gindi benn nit jaare ko ci yow moo gën nga amoon àddina ak li ci biir li soleil bi tiim yépp di fenk yépp nga moom moo gënoon nga am xamuroon na am gëléem yu xonq yooyu la nga xam ne ñooy symboliser milliards yeeg alal ju dul jeex ji ci àddina nga amoon loolu lépp alalu àddina nga moom fépp continent yépp yaa moom lépp loolu nga gindi benn nit buur yàlla gindi benn nit jaare la ko ci yow moo gën loolu lépp loo mooy tax nit du nay ci ñaan te nit bu amee loo xam ne leer na ko ni lii mooy njub gi waru ko nay mbokkam yi waru ko maye son semblable même ak couleur bu man di am ndax lislaam xamul couleur l'islam li mu xam ibnu aadam la xam waaw doomu aadama la xam mbindeefu yàlla la xam waaye xamul kee sheykhun aswad laak sheykhun ahmar laak kee sëriñ bu ñuul laak loolu koo gis muy xoole foofu xelam tollu foofu xamal ne kooku noonu mu ngi ci ténèbres yi waaye ba léegi bokk na ci li ñuy jànge ci lettre yi bokk na ba léegi ci li ñuy jàng ci lettre yi te yonent bi alayhi salaatu salaam doon ko def ci lettre yi mooy li mu doon déwitee bismillaahi rahmaani rahiim loolu am na luñ ci junjoon nga gis ne lettre yi loolu lay tàmbalee waaw tàmbalee turu yàlla bu mag bi muy allah bismillah ci turu buur yàlla turam bu mag bi bi gën jaa mag moom lay tàmbale mi fees dell ak te yërmandeem yaatu ñépp daj ñépp muy jullit bi noonu la war a mel mooy looy tàmbali nga tàmbalee ko bismillah c'est pas il faut ma bind ko burul loo mën di bind it sa xol yow na tàmbalee bismillah sa làmmiñ na tàmbalee bismillah daxoon naa la ba waxoon même bu dee wérul sens bi wérul kullu amrin dhi baal lam yubda bihi bismillah fa huwa abtar aw kama qaala alayhi salaatu bépp mbir boo xamante ne nii bu am solo la nga nit ki di ko def di ko tàmbali te tàmbalewu ko tudd turu yàlla kooku na leer ne kooku mbir mi dafa dog amaa muy tàmbali mooy jullit bi looy dugg lu ne bismillah bismillah fii bad'in wa fii xatami booy tàmbali bismillah ak barke bi ci ne yaa ghulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik loolu la waxoon Seydina Omar Seydina Omar bu doomi Abi Salama Seydina Omar ibn Abi Salama loolu la ko waxoon radiyallahu anhuma yow ngone si booy lekk turu buur yàlla d'abord nga lekke sa loxo ndejoor te nga lekke nga lekk lii la sa kanam di dem topp sa kanam di dem mooy barke bi nekk ci bismillah jullit bi war di tàmbalee noonu ay mbiram mu nekk loo xam ne day mujj nekk loo xam ne day naturel ci moom wadkurullaha dhikran kathira tudd leen turu buur yàlla dee leen tudd buur yàlla tudd gu baay gu baree baree bari bu baree baree bari ngay tudd borom bi subhaanahu wa waaye bokk na ci ci jàng mooy gis nga yonent bi aleyhi salaatu wa salaam aaya bu indi yaa ahlal kitaabi taalaw mooy woote muy l'importance su tawxiid ndax gis nga lëf yi def ci àddina bi nii ci diine yi te te aqiida bu baax pas-pas bu baax tax teguwul ci loolu mais ce rien du tout ce n'est ce que du de de la spéculation foncière loolu spéculation kese lay doon buy wax ci wàllu suuf see yooyu nga xam ne du jariñ dara mooy importance su tawxiid te loolu mooy njëkk loolu mooy njëkk wéetal buur yàlla xam ne buur yàlla laa nidda la qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa yulad wa lam yakun lahu taalaw yaa ahlal kitaabi taalaw ila kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum muy kalimatu laa ilaha illa allah jullit bi war a xam ne fii manu fee bâtir dara manu fee woote jëme ci dara lu sotti lu dul illaa bi kalimati laa ilaha illa allah kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum muy amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul buur yàlla te yonent bi alayhi salaatu salaam nag mooy ki koy jàngale mooy jaamam bi nga xam ne moom moo ñuy tegtal borom bi moo ñuy wan naka lañ koy defe kon importance su tawxiid mu nekk loo xam ne nag malheureusement daanaka léegi ñi ciy waxtaan bariwul mooy tawxid laa ilaha illa allah boo gisee erreuru aqida yi am nga dégg ñin ñi naan ay ay ay ay ay ñenn ñiy joxe misaal naan yàllaa ngi fépp wala ñu naan yàllaa ngi fépp te xamuñ ne lool lool ci farqa ak dàll yi ñenn ñoo ko doon wax yàlla nekkul fépp. loolu boo gisee wax yooyu lak ci làmmiñ yi nit ñi di ko wax loolu noonu mooy ñàkk jàng tawxiid bu wér ay yàllaa ñu fépp bu ma nekkee ci oto bi yàllaa ngi ci biir oto bi ak man. loolu loolu loolu déedéet yàlla nekkul ci bërëb nekkul ci bërëb nekkul ci lieu amul foo koy situer ndax moom euh, euh, xam nga bërëb bi ay matière la ak ay yooyu buur yàlla nag laysa ka mithlihi shay amul dara lu niroog moom la doon nar a moom te lool amul amul dara lu niroog moom amul dara lu niroog borom bi subhaanahu wa taala loo xalaat ba foog ne lii la mooy ne loolu la gën a sori buur yàlla amul ay membre comme ñun ni nit di xalaate naan nit daa am ak ji am membre buur yàlla amul loolu du ko ñuy peeg ci bërëb laa tudrikuhul absaar wa huwa yudrikul absaar bët yi duñu ko peeg duñu ko jote duñu ko peeg waaye moom mooy kiy peeg te mooy kiy jote ñi nga xam ne mooy boroom bët yi ñuy yori bët kon allah huwa allah te du bàyyi kenn du ndeyi kenn du nijaayu kenn azza te ëppante nag yenn yi nga xam ne nit ñi nga gis yenn ñi ci gàmmukat yeeg ñu mel noonu pour neexal waxtaan yi ñuy joxe misaal yoo xam ne di wax ci borom bi subhaanahu wa loo xam ne loolu noonu mu ne woon dëkkub jullit lañ ko wax réew moo xam ne sharia fay dox gaayo dañ leen di rendi wallaahi maa la ko wax ñooñu dañ leen di rendi dañ leen di rendi ñun ñu jàpp ne ñooñu nag ñooy sëriñ si nga xam ne ñoom lañu war a yorooy hein ñuy fowe buur ñuy fowe li jëm ci yëfu borom bi subhaanahu wa di jox ay exemple comme ñun ni ñuy dunde di tudd borom bi subhaanahu wa di ko booleeg exemple yooyu walahul masalul a'la walillahi al masalul a'la te moom dépassé na foofu huwa al quddus al malik as al quddus as-salaam al mu'min al muhaymin al aziz al jabbar al mutakabbir subhaanallahi amma yasif amma yushrikun yonent bi alayhi salaam ci loolu Makka ci loolu la ko teg treize ans di samp kalimatu laa ilaha illa waaye du ne treize ans da koo samp après dix ans yi ci des mu bàyyi loo vingt-trois ans kalimatu laa ilaha illa la doon taxawal ci kaw suuf muhammadur rasulillah alayhi salatu wassalaam ñun naka lañuy ñëwee ci ginnaaw di fowe loolu loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy dundam ci la dundam ci la seeyee nekk-nekkam ci lool la seey ci la jógee te ci la seeyee saxaabaam yi radiyallahu ci loolu lañu nekk ci lañu seeyee ñileen fi wutu ci loolu lañu dund ci lañu seeyee ñun ñu ñëw di foowe loolu buñ ñëwee di di di di kafe di kafe diine ji boo waxee la alxuraan doon boo waxee ñu naan dañ doon kaf waaye abillaahi wa ayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa ta'tadhiru qad kafartum ba'da iimaanikum ndax buur yàlla ak yenawam yi ndawam beek aayaam yi ngeen di fowe bu leen ut ngànt qad kafartum weddi ngeen ba'da iimaanikum ginnaaw ba ngeen gëmee allahu akbar moo tax léegi aqida dafa nekk loo xam ne lu jara bàyyi xel la te mooy li jiitu loolu mooy li war a jëkk mooy li war a njëkk xam téere yu ngi koy jànge ay aqidatu ya voilà loolu loolu loolu boo ko jàngee ut ku la ko jàngal nga xam ne dane lii mooy aqidatu ahlu sunna wal jamaa bu ñoom imaam abu xanifa ñoom muhammad ibnul hasan ak ñooñu nga xam ne xoolal muy imaamul a'zam imaam abu xanifa an-nu'man ibn thabit radiyallahu ta'ala anhu muy aqidatu ahlu sunna wal jamaa moom imaam at-tahawi yeneen bi alayhi salaatu salaam loolu doon woote jëme yaa ahlal kitaabi taalaw dikk leen ci baat boo xam ne ñun ñépp a ci yem amul discrimination amul maala ci ëppale déedéet ñoo ci yem waaw ci kàddu yu yu woyof te bari njariñ sans vulgarité sans sans brusque kenn aslim taslam tuubal duggal ci lislaam taslam nga mucc kon lool la muy importance aqida bokk na ci liñ ciy jànge ba léegi te ñu ne woon dinañ ci ñëw j'espère que ça va on pour tey war na baax insha allah war na yaakaar naa ne yaakaar naa ne euh, dana baax ndax masala la Euh, ndax masala la moo xam ne dafa xaw gudd mooy euh, gis nañ keroog ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu yónnee ci Kisra hein yaa ngi fàttaliku lool bi mu yónnee ci Kisra lan moo xew mooy këne <laughs> kaba ñaar ña baadaam yónni ñoom abada wëy ak xurxura ba ñu ñëwee na lañ def mooy lañoo ñëw wat seen sikkim yi daldi bàyyi seen naanu yi yaa ngi fàttaliku masala boobu ak beneen masala yonent ma la saa saa bi ñëwee ñoom xoolu leen xoolu leen mu ne leen way xakuma man amarakuma bi hada toskare ñeel na leen kan moo leen digal ngeen wat seen sikkim yi ba mu set ngeen bàyyi seen naanu yu seen moustache yi ñu ne amarana bihi rabbuna mu ne ñu ne ko suñu boroom muy suñu seigneur di Kisra moo ñu ko digal mu ne ko mu ne leen man nag amarani rabbi sama boroom moo ma digal may yar sama sikkim di wàññi sama naanu yi waxoon nañ ne dina ñëw ci masala yooyu ak beneen masala li Qaysar doon wax naan malikal xitaani inni nadara fi nujum wa nadartu fi nujum waqad ra'aytu anna malikal alxitaani qad dahar gis naa këne bi ma xoolee vidéo yi këne euh, buuru ñi nga xam ne ñooy xarafal ñooy def circoncision feeñ na mooy dina te dina féete kaw euh, ak lan ba mu woori ci xadiisu xadiis imaam ibn Isaaq imaam at-Tabari solo woon rahmatullahi alayhi ba mu laaj gaa yi conseil bi ne leen ana ci même boobu ak bi nekk sax imaamul Buxaari ci Sahihayni tamit ana mooy xarfal ci xeet yi sama sama sama bi ñu ne ko yahuud yi bañ ko ndëlee arab ba mu xool gis na kii dañuy ñu xool ne kii day xarfal mu ne kon ñoom la mais pas du yahud yi waxoon nañ foofu lan kane nañu ñëw ci masalaam alxitaan muy masalaam circoncision léegi nag léegi nag léegi nag léegi nag léegi mooy masala yooyu euh, mooy ni ñuy def dañuy commencer bi nga xam ne moo jëm ci wàllu xarfal bi bi jëm ci wàllu naanu yi bu dee ne bu dee ne heure bi dina ci xaj ñu yaatal ko sinon rek bu dee na xaju fii bon soit ñu daal di koy tënk ah. ndax j'aimerais euh, dama bëggoon affaire bi jeex tey mais gis naa ne ay dix minutes nañu dese euh, ay dix minutes moo ñu dese te affaire bi damay ragal ne bu ñu ci duggee du du du en dina dina dina dina du àgg laay ragal damay ragal ne du àgg léegi kon benn masala la ñuy jël léegi kon dañuy bàyyi bi jëm ci wàllu xarfal ndax boobu moo gën a gudd <laughs> moo mooy bon bu ma nee moo gin a gudd xam nga bon comme d'habitude foog naa léegi xam na ni muy demee ko <laughs> mooy que jubluwuñ ci bu doon ne bu doon ne lenn la moom c'est euh, mas par exemple mas alam xarfal nii manoon nañu ñëw bu non manoon nañu def lu simple manoon nañ def li simple sauf que kon lu bari dañuy raw mooy manoon nañ ne waaw masala boobu masala la boo xam ne dafa am wuute ñu ne ah loolu mooy première looy noté dafa am wuute mooy kon leer naa ci ndax xarafal góor waxoon nañ nañ gisaale bu jigéen dinañ ci tuddaale dara ñu ne walla dafa am wuute imaam ash-Shafi'i Shafi'i yi rahmatullah alayhim pas dans leur totalité de mais lépp ci ñoom te loolu moom la imaam bi doon imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi que ni affaire bi farata la xarafal farata la ñi ci des muy maalikiye yi non xanafiye yi maalikiye yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom ñu ne. non dañ koo sopp mooy na du farata <laughs> manoon nañu def lii ñu dem suñu yoon ah sans ay joxey dalil léegi kële fum ko teg ñi ne ñu dafa war fu ko teg waaye tamit ñi ne warul fu ñu ko teg loolu manoon nañ ci ba a dugg ah pour simplifier les chose mais loolu dañ ko dul def de toute façon masuñu koo def te tamit alhamdulilah te loolu fës yéene wuñ ko def comme li waxoon rek na affaire bi moom siira bi moom il faut pas s'attendre à bu dee lu gaaw waxoon nañ la ne am na ñeneen ñu def lu gën a gaaw joxoon nañ lay piste waxoon la ay fichier yoo xam ne mën nga ko dégg ñoo xam ne def nañu siira yonent mi alayhi salaatu salaam ci fichier yoo xam ne matul vingt nga dem nga déglu voilà am na njariñ am na njariñ bien sûr na njariñ mais nga yem ci loolu mais nag bul bul bul bul étonné wi nag bul étonné wu bul jaaxle boo déggee lu bàyyi loo xamante ne nii ci dundu yonent ma lay saam yow la nga déglu woon déggoo ko ca bul étonné wu nag. ndax c'est sur que ku ko def ci loolu lu matul fichier mooy def loolu mooy ne ku nekk ay objectif la affaire yi du ne bon ay objectif la man mii ñun ñii manoon nañu def objectif boobu ne dañu koy def ci moins de vingt fichiers taf taf ay wax wax lii wax lii mu jeex judd gi ba mat ba ba ba tukki bi ñu def ko ci ñetti jataay ba dem Medina ñu def ko ci ñetti jotaay wala maximum dix Medina ba ni muy génn àddina ñu def ko ci cinq jotaay muy quinze fichiers ça sera très man dem ah bu ma ko jéemoon sax foog naa man moom du ko man waaye am nañu ko man am nañu ko man am nañu ko def léegi nag boo bëggee dangay ngay dem déglu yooyu comme que fii moom dañoo bëgg waxoon nañ il faut pas être paresseux parce que la paresse ne rime avec la science al kasalu aw ttakaasul laa yanbaghi li taalibil ilmi laa yanbaghi muy am benn ci leen ci ñaar yooyu mooy tàyyel ak di tàyyel tàyyelu ak am esprit bëgg esprit de facilité de trop waaw lu ñëw rekk nga bëgg bon jarul sonn te bu dee yu caaxaan yi moom jar na cee sonn ay feuilleton yoo xam ne ba mu ko deree seetaat depuis 2014 mu ngi topp série boo xamante ne ba 2017 hein ba 13 octobre 2017 mu ngi mu ngi topp affaire yooyu mais du ci las du am lassitude jamais du ci yokkat bu dee yëfi diina nag mu bëgg ñu pakateel ko ko benn ngoon mu ñëw xalaat yi mu am ak laaj yim am yépp mu daal di jeex ci benn bés loolu man moo tax kon ni ñuy def dañuy jël bi ci gën a gàtt ci ñaari masala yooyu muy masala xasu shaari bi ak masalatul xitaan xasu shaarib mooy say naanu ndax ñoom moom lañ bàyyi woon mu ne leen ku leen digal yi ñu ne rabbukun rabbuna léegi dañuy jël bopp boobu masala boobu lan mooy al qas d'abord qasu shaarib qasu shaarib bi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ah li gën dëgër dañ ne mooy wàññi wàññi moustache loolu lay tekki pas wat ko du wat ko mais wàññi ko danga koy wàññi bu dee ci cat yi nga wàññi ko ci kawit nga wàññi ko comme ni seydna abdallah ibn umar ibn al-xattaab doon def comme ni mu nekk ci saxiixu imaamul buxaari raxmatullaahi aley xasu shaarib kon mooy wàññi li nga xam ne mooy kii yi léegi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu wuute euh, ci est-ce que ay naanu muy ay moustache dañ koy wat wala dañ koy wàññi ndax ñële moom dañ ko sëqale lool ba yonent bi aleyhis salaatu salaam xoolu leen ne leen ku leen digal lii ñu ne Kisra suñu suñu boroom moo ñu ko digal boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañu wute ci est-ce que dañ koy watam diit dañ koy wàññi wax ndax dañ koy wat wala dañ koy wàññi mu am ñu ne dañu koy wat dañu koy wat complètement ndax lan ñu ne ndax yonent mi alayhi salaatu salaam moo ne ah ahfu wa anhiku mooy ahfu li ki mooy ahfu boobu mu wax te loolu ñu ne loolu mooy mooy wat te loolu waa ahlul kuufa ñoo koy wax mooy xanafiya yi dañuy wax lool wax la ci waxu xanafiya yi rahmatullah waaye mu am ñi ci des ñu ne noonoo kenn du ko wat dañ koy wàññi comme ñoom imaam Maalik ñoom imaam Shaafi'i ak ñooñu rahmatullah alayhi ñu ne dañ koy wàññi ah léegi bi demee noonu ana lan moo gën dëgër lan moo gën a ci ñaari wax yooy ku mel ni par exemple ñoom imaam at-Tahawi moom dafa dëgëral waxu ñi nga xam ne mooy mazhabam di Hanafiyyi nga moom loolu mooy li gën a dëgër te imaam Abu Hanifa ak taalibe mi lañ doon wax ne wat bi moo gën wàññi bi léegi ku nekk fan nga teg wax gi mooy mbir yi dafa am xadiis yoo xam ne euh, dafa am wa euh, xadiis yoo xam ne comme niñ la ko waxe léegi ci lañu sukkandiku kom xadiisu imaam an bi raxmatullah aley mu nekk xadiis seydna Abu Hurayra radiyallahu anhu ah te imaam muslim rahmatullah aleyhi ko tamit ci seydna abu hurayra naka noonu imaam abdallah ibn umar it daal dinay soloo xadiis bi yonent mi aleyhi nekk seydna abu seydna abu hurayra bu seydna umar mu ne ahfu shawaari ci beneen expression mu ne anhiku shawarib léegi ñu ne jazzu loolu mooy dagg-dagg bu baax waaw te lool la wax moom alayhi salaatu salaam deen mu ne ahfu te yooyu yëpp ñu ne day tekki li muy tekki mooy mooy dindi mooy dindi mooy wat léegi ndax même ci li muy tekki noonu am nañu ne non non tekkiwul wat complètement li muy tekki comme ñi ñoom imaam alxataabi wax rahmatullah yi ne mooy al mubaalaxa fil izaala mooy da ngay jéggi ci ni koy dindee waaye tekkiwul na danga koy wat complètement ñu ne ñun lii mooy wane ne kon xadiis yi day wane ne ah mbir mi wat ko moo gën ku mel ni ñoom imaam Maalik ñoom dañ ne déedéet dañ ne noonoo dañ koy wàññi comme li xadiis yi wax ne xasu shawaari ak bi muy wax ci fitra ne yi nga xam ne ñooy fitra yi boole na ci xassu shaarib mooy wàññi li nga xam ne mooy naanu yi imaam Maalik moom àndoon na ci demoon na banaan képp koo xam ne dafay dafa dagg kii day naanoon da ko wat complètement kook dañ koo war a dañ koo war a ta'dib mooy dañ koo war a duma yar ko tanzir ko ndax lim ko wat voilà ah moo <laughs> Euh, mooy ku ci nekk seen seen kii seen kii dafa mu am beneen wax mu am beneen wax naroon naa ko fàtte mooy waxu ku mel ni imaam at-Tabari imaam at-Tabari rahmatullah alayhi dane affaire yi daal lenn la euh, nit ki daal dañ koy tànnloo voilà dafa am ñu ne wat moo gën te loolu mooy waxu Hanafiya yi moom la imaam Abu Hanifa ak taalibe doon wax tam imaam at moom la dëgg moom la ne moo gën a dëgër te moom mooy madhab mu ne moom imaam at-Tahawi huwa madhabu abi Hanifa wa abi Yusuf wa Muhammad mu ne wat ay naanu mooy madhabu imaam Abu Hanifa mooy madhabu imaam Abu Yusuf mooy madhabu Muhammad ibn al-Hasan rahmatullah alay ñetteelu wax bi nag mooy waxu imaam at-Tabari moom moo ne affaire bi euh, bon ñii nee nañ wat a gën ñii ne wàññi imaam Maalik àgg na ci ba ne ku wat say naanu kook dañ koo war a duma dañ koo war a yar euh, moom imaam at-Tabari mu ne man li ma gis daal mooy ne euh, comme que xadiis yépp ndax Hanafiya yi fi ñu tegtaloo xadiis yu wér rek gis nañ ko leen te tamit li ñu wax ne day tekki lool bien sûr ci ci langue day tekki lool waaye tamit ñii ne moo al mubalagha la rek mooy mooy mooy day wane jéggi dayo ci niñ nga koy ni koy wàññee loolu it yenu na maanaata langue arabe da koy nangu comme que na noonu daal affaire bi mooy nit ki daal dañ koy tànn loo ko wax na xool bu ko ci neex mu daal di def na xool bu ko ci neex mu daldi def euh, léegi pour trop guddal mooy que ne incha allah dañ naan daal euh, amaana amaana li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy li li nga xam ne mooy lu diggu dóomu li day nekk waxu imaam at-Tabari bi te mel ni imaam al-Hafiz ibn ci Fathul baari moom loolu la la mujj jeng jëm këne waxut eh, eh, kii bi lu dëgër lay doon le fait que imaam at-Tabari ndax ndax affaire yi dafa dafa comme que ku nekk say say say say dalil dëgër na daal léegi daal mooy nit ki dañ koy tàmmaluloo léegi moom mooy mooy day xool euh, euh, bu ko ci kii daal mu def amul benn boo xam dañ da koy def ñu ne ko yow léegi lii nga def baaxul waaw wàññi bi am na wat complètement bi xanafiya yi raxmatullah alayhi am nañ ci li nga xamante ne mooy seen ay dalil kon daal dañ naan masala mi ci gàttal lool la xanafiya yi raxmatullah alayhim nee nañ mbir mi daal man nga ko danga koy wat moo gën comme li imaam at-Taxaawi wax alxalqu afdal te mooy madhabu suñu ñetti imaam yi ñeneen ñi ne wàññi bi moo gën imaam at-Tabari ne mbir mi daal léegi day nekk loo xam ne nit ki dañ koy tànnloo lu ñu ci tànn rek lu mu ci def rek baax na ah, amaana nag kon mooy li kii wax daal mooy tànnuloo bi incha allah ndax saxuk ñaari wax yépp ñi mu saxe ci xadiis saxe ci sunnaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam amaana lool daal mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër wallahu taala alam léegi nag xam naa kon tey dañuy yem noonu dañuy yem noonu jadaa bii di ñëw kon ñu dugg ci wàllu alxitaan alxitaanu ak kii côté nu tudd sikkim sikkim waaw sikkim mooy wax nañ moustache yi léegi sikkim nag waaw loolu ñu boole waale ko ci ndax wax nañ waa ji gars yi dañoo watoon seen sikkim yi bàyyi seen naanu yi wax nañ masalaam naanu léegi léegi ci sikkim nag moom mooy karawu sikkim moom wat ko est-ce que dañ koy wat wala dañ koy bàyyi noonu wala lu ci am loo xam naa moom la ñuy jëkke bii di ñëw insha allah après dugg ci wàllu xitaan buñ ci paree bu dee am na yeneen masala xamatuma lan lañ waxoon dinañ ci ñëwaat peut-être yi kese la woon yuñ war a ñëwaat ñu ñëwaat ci après ñu gis li ci Seydil Hadji Malick